ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam wa ila madyana axaahum shuayba qaala yaa qawmi acbudu allaha maa lakum min ilaahin gayruhu wala tanqusu almikyaala walmiizaan inni araakum bixayrin wa inni axaafu calaykum cadaaba yawmin muxiit suñu boroom tabaaraka wa tacaala ngi wax ci laayaab juróom ñett fukk bi ñeent mu ne wa ilaa madyan mu ngi joxe beneen misaal beneen ñoo xam ne masoon nañ fi jaar te am lu tax alhamdulillah tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne looloo tax suñu boroom tabaaraka wa taala yonent bi bokk alayhi wa axawaatuhaa ne seydinaa Huud muy saaram bi saaru seydinaa Huud bi di alayhi salaam moo ma màgget moo moo ma di jaawloo ak li nga xamante ne mooy saar yi mel ni ñoom ñu ne ndax nettali yi nga xam ne nit ñu nga xam ne ñoo fi jaaroon di weddi suñu boroom tabaaraka wa taala daldi leen bugal te ñoom la ñu ne woon waa Quraysh ñii dañu ngi ci seeni tànk nag bu ko fàttali ko rek loolu moo tax moom ngi ko bi jaawloo alayhi salaatu wassalaam kon mu ne kon maa ngi ñeneen ñoo xam ne jaaroon nañ fi comme ñi nga xam ne ñoom la tuddoon yu fi jiitu mu ne wa ilaa Madyana ca waa Madiyan muy dëkk ba nga ab turu dëkk la boo xamante ne nii nan lañ fa yónni woon mu ne yónni woon naa fa axaahum seen mbokk ma Shuayb di sayyidina Shuayb rasuuli rabbil aalamiin qaala bam demee nag mu ne leen moom alayhi salaatu wassalaam yaa qawmi i yéen samay ñoñ ubudullaha jaamu leen ngalla waaye jaamu leen seen boroom tabaaraka wa taala allah moom kese maa lakum min ilaahin ghayruhu amu ngeen beneen yàlla bu ngeen war jaamu ci dëgg ku dul moom boroom di tabaaraka wa taala wóllif ko amul ne lii boo gisee yonent yi fi jaar yépp yi mu ci wax yépp même wax ji lañ doon wax même discours bi mam bataaxal bi la ndax loolu mooy li nga xamante ne nii moom du soppeeku mu ne walaa tanqusul mikyal ginnaaw nag bu ngeen wéetalee seen boroom tabaaraka wa la bañ koo bokkaale waaye seen doxlante boroom boobu an laa ilaha illa allah muy seede gi ngay seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko boroom borom bi tabaraka wa taala da ngay xam ne moom boroom boobu nag moo teg ay mbir yoo xam ne ne doxaleen ko ci seen diggante yéen nit ñi ak yi ngeen xam ne noonu ngeen di dunde fii bu ngeen bëggee seen seen seede googu nekk loo xamante ne lu dëppool ak li ngeen di wax de mu ne kon wala tanqusul mikyaala te bu leen wàññi mukk al mikyaala yi nga xamante ne moom ngeen di nattal nit ñi ngeen di jaay waxoon nañ la alkaylu ci wàllu volume la ay litre la comme ngay nattal nit ñi mu ne lool bu leen kon wàññi de wal miizaana waaye tamit yi ngeen xam ne moom ngeen di peser yooyu tamit bu leen ko wàcc de sànni sàcc ci waa ji ngay peser ay gramme mu ne loolu bu leen ko def de inni léegi nag ñii parce que Seydina Shuaib alayhi salaatu wassalaam suñu boroom tabaaraka wa taala daf koo yebaloon ci xeet woo xamante ne nii xeet c'était une une société commerçante réew la boo xam ne dëkk la boo xamante ne nii yaxantu lañ ginoon a xam mooy njënd ak njaay léegi nag ginnaaw bi mu leen woowee ci li nga xam ne moom mooy li ëpp solo ci kaw borom bi tabaaraka wa taala mu wax leen nag seen activité seen yëngu yi gën mag yi ñuy def mu njënd ak jaay mu woo leen ci ne leen dee leen jub leen wàññil nit ñi li ngeen leen di nattal ak li ngeen leen di peeseel inni man Shuayb kat alayhi salaam araakum bi xayr gis naa ne yéen kat ci yiw ngeen ne mooy borom bi tabaaraka wa defal na leen ay xéewal ngeen nekk dëkk boo xamante ne nii seen alal bari na masha allah ba pare seen njëg yi yomb njëg yoo xam ne daanaka lu waaye am lekk lu waaye am mën a dund la woon lu waay am mën a jënd loo xamante ne nii loo mën a dunde mu ne kon nii man de araakum gis naa ne yéen daal borom bi defalal na leen ay xéewal la yoo xamante ne nii bi xayr yéen daal yéen a ngi ci yéew de kon nag loolu la nag léegi nag mu ne nag kon nag wa inni loolu benn la mooy comme que borom bi nga xam ne moom ci wéer mëndeem kese la leen yombalal loolu alal bari na masha Allah si lépp a ngi dox waaye it lu am même lu ñu ñàkk ñi sax bu ñu amee tuuti rek mën a am luñ dundee waa loolu yiw googu ma xam ne moom laa leen gis moo tax ma xam ne man wax leen nag kon tee ngeen a doy loolu ngeen xam ne moom la leen boroom bi di wërsëgal ci li nga xamante ne mooy lu dagan ndax la nga xam ne moom ngay sàcc di ko ronqat ca ka ngay jaay loolu nu mu bari bari boo ko gisee sax da nga koy yéeneb sarax te loolu nag mbiru jikko mbiru jikko la moom rek la doon wax ca waylul lil mutaffifiin ca tuur suuratul mutaffifiin comme ni ñu ko gisee gaa yi nga xam ne ñoom bu buñ demee di jëndi ñu naan na mat ca grossiste ba na mat waaye buñ ñëwee di peser nit ñee ka leen nattal war leen a jaay ñuy am lu ñuy ronqat di sàcc dara ay garaama ki litre te la nga xamante ne nii mooy la nga xamante ne ñoom lañ leen di jaay loolu nag jikko la boo ko xasee jikko boo nee ci kaw tali bi sax di policier ku ñëw di ko ne amal loo fi bàyyi jël ay këyitam dem taxaw fële te bu amul dara lu mu def nga ne ko bàyyi fi dara kooku xam nga ne ku mel noonu moom mooy ne kooku lu mu bari la bari la boo ko gisee danga nga koy yërëm ab sarax ndax loolu moom manu koo jariñ de même bu jàppee ne moo koy jariñ kon nag mu ne wa inni taman axaafu aleykum man Shuayb alayhi salaam dama ragal tiit ci seen kaw adaaba yawmin muhiit mbugalu bés boo xamante ne nii muhiit da leen di peek mbugal ma daj ñépp ndax borom bi tabaaraka wa taala mu la defalee ay xéewal ne la nga jaamu ko ci daldi ko ci sant nga bañ di ko ci moy na la leer ne bu bëggal mi ñëwee yéen ña ko doon def yéen ñépp amul kenn ku muy bàyyi de mu ne wa yaa qawmi yéen samay ñoñ awful mikyaala wal miizaan maa ngi leen koy waxaat de waxoon na leen fële bu leen wàññi li nga xam ne mooy li ngeen di nattal nit ñi bu leen wàññi it balance yi la ngeen di peser nit ñi xam nga loolu benn affaire la mooy la ca biir yow nattukaay bi pot bi mat na comme pot bi ngay nattale mat na waaye balance ya baax na am na beneen façon bu am boo xamante ne nii nit ñi ñoom mooy pot ba ñuy wax ne pot bii ne la ñaari litre lay def matul ñaari litre fexe nañ ba matul ñaari litre mu am loolu nag dañ koy feesal ba mu fees nit ki jàpp ne lii mat na ndekete yoo pot biñ la defal daa matul liñ lay wax wala balance bi nga xam ne moom lañ jël poids yi ne lii de cinq kilos la ndekete yoo mbir mi matul cinq kilos de quatre kilos quatre-vingt-dix-huit la wala quatre-vingt-quinze ñu bàyyi ko noonu tay ko ñun ñépp nag ñoo ci yem léegi nag kon ginnaaw bi mu lee bu leen wàññi li ngeen xam ne moom ngeen di nattal nit ñéegi lañ leen di peser mu ne leen kon wayaa xaw mi yéen samay ñooñ ba léegi aw fu kon nag bu ngeen ko wàññul lu ngeen di def kon aw fu na ngeen matal almikyaala yi nga xam ne moom ngeen di nattal nit ñi de wal miisaan ak li ngeen leen di peser bil qisti ci maandute ci balance boo xamante ne nii day yem lépp daal di tolloo mu maandute gi nga xamante ne nii moom la boroom di tabaraka wa taala daal di digal li nga xamante ne nii mooy jaam yi wala tabxasu nnaas ashyaahum tàngal la waaye bu leen ronqat di sàcc di wàññi an naasa nit ñi ashyaahum seen aq yi nga xam ne moom lañ am bu ñu jëndi si bu leen ko sàcc de bu leen ci jël dara waaye wax nañ la jikko la mooy foo man di nekk di liggéey ah lañ lay fay na la doy bul ñëw di ut li nga xamante ni mooy am maccaat ci ñi nga xamante ni ñi ñoom dañoo ñëw war fee liggéey nga war leen a liggéeyal defaral leen ab papier defaral leen ab extrait wala defaral leen lu man di doon moo xam ci mairie bi wala ci préfecture bi wala foo mën a ne nga ñëw am looy jël ci ñoom mu ne déedéet lool wala tabxasu tabu leen wàññeem naa seen ni ashiyaahum seen àq yi seen mbir yi de seen bagage yi ak seen marchandise yi ñu jënd wala nag di wër ci kaw suuf di yàq yàq ku dégg dayo mufsidiina nekk ay yàqkat baqiyatullaahi yëg leen ne nag borom bi tabaaraka wa laa de mooy wërsëg gi nga xamante ne nii yow jaaykat yii yow jaaykat bi yéen jaaykat yi ak yow miy ronqat dàqu nit ñi yëgal ne la ngay am baqiyatullahi mooy ne bénéfice ba nga xam ne mooy des boo jaayee ba génne sa capital bénéfice ba lu mu ndaw ndaw na ko moo gën ci yéen de in kuntum mu'minin ndem nekk ngeen ñoo xamante ne nii way ngëm yàlla leen de kon nag mbir maa ngi noonu affaire bi nekkul ne nay bari kese waaye mooy na ci borom bi tabaaraka wa taala bu ci tuddee barke boo gënoon a néew la ci kaw suuf yow yaay gën a barkeel la te yaay gën a neex dund ñi nga xam ne nag ay milliards la ñuy am te barke ama ju seetal turu milliard rek la ñuy yor waaye boo leen gisee ñu ngi ci dang-dang seen bopp yi te seen ndam yi seen bopp yi tëju te seeni soxla mënuñu koo faj ndax li ñuy am mili ay milliards la waaye soxla yi am moo ëpp milliards la ñu yor kon kooku yow mi nga xamante ne nii borom bi def na junni ngay am te say soxna moom matul junni waaye yow kooku yow xam nga ne yaa gën neex la këlëg dund bu dee xam nag mu ne baqiyatullahi li nga xam ne moom la borom di tabaaraka wa taala di leen desal leen defal ci xéewal xayrun moo gën lakum ñeel leen de in kuntum mu'minin moo gën la ngeen di ronqat di ko sàcc ci nit ñi ndem nekk ngeen way ngëm yàlla wa ma ana aleykum bi hafiz man nag dama leen yëgal li nga xam ne moom la ma sama borom tabaaraka wa taala dal di yëgal man xubbaate kese la nekkuma nag wa ma ana te man nag nekkuma aleykum ci seen kaw bi hafiz nekk koo xam ne nekk seen ange gardien de mukk mooy wax naa leen daal li ma sama boroom wax ma wax leen ko léegi nag du ma ñëw jër ci marché yi yor sama bi yar wala sama yi naan leen ay wa ay doxal leen ko déedéet ndax loolu man digaluñ ma loolu ñu ma digal naa leen yee teg leen ci yoon loolu daal wax naa leen ko nag du man nag naa leen di peeg daal di leen saytu xaalu léegi nag mbooloo ma nag ne ko mooy ñi nga xam ne ñooy way ndoom booy tànk ya ak commerçant yu mag ya daal ñu ne ko yaa Shuaybu yé yow ñi nga xamante ne yow yaay Shuaybu alayhi salaatu wassalaam asalaatuka ta'muruk waaye yow daal waay waay Shuaybu daal asalaatuka waaye yow lu ciy sa yoon ci suñu mam jaay suñu njënd asalaatuka yow mbaadul sa julli yi ngay julli ndax dañ koo gisoon mu bari woon koo xamante ne nii daa bari woon lu muy julli lool am ñu ne ko mooy ndax sa njàng mi ndax da doon jàng comme rek ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne foo ko mës gis mu ngi jàngal Qur'aan muy wahyu bi ko borom bi yónnee moom salaatu wassalaam na ko noon yonent yëpp noonu la mooy wax yu ba seen borom yónnee dañuy doon nekk di ko jàng saa su ne ñu ne ko asalaatu ko ndax sa njàng mi ngay jàng saa su ne ñu lay dégg nga am looy jàng ndax loolu daal ñoom ñoo la tere ñoom daal asalaatu ko am ñu ne mooy julleem yi daal julli yu bari yi nga xamante ne moom la doon def am ñu ne mooy diineem ji voilà ndax yow daal sa diine ji nga nekk sa sóobuwaay ji ko moo lay digal daal an natruka moo la ne daal yow ñun nañu bàyyi maa li nga xamante ne nii ya'budu moom la doon jaamu abaa una suñu bàyyi aw an nafala mooy lim leen njëkk a wax ne leen dee leen jaamu yàlla te bu leen ko bokkaale voilà loolu lañ ne ah kon yow daal jàpp nañ ne yow sa julli yu bari yi daal ñoo la digal loolu daal ñun daal ne ñu wax ñu ñun ñu bàyyi li nga xam ne daal ci lañ fekkoon baay ak maam daal di jaamu wa an nafala ba pare dég la digal la sa julli yu bari yi ku ñu def li am waali naa ci suñu alal yii yi nga xam ne ñoo ko fàggul suñu bopp kenn dimbaliwu ñoo ko ci de maanacha u moom daal moo la digal ñun ñu war bañ a def ci suñu alal lu ñu neex ah ko digal innaka dëgg-dëgg yow daal Shuayb an la anta dëgg-dëgg yow alxalimu yaay ki teey daal ar-rashidu yaay ki jub mooy lii nag dañ ko doon wax ngir ñaawal ko quoi mooy yow daal yow daal nit nga koo xam ne yow jàpp nga ne dañ ñoo gën quoi ndeysaan waay waay Shuayb moo yëg boppam xool ko rek moom daal jàpp ne moo jub ba nee na moo ñuy jàngal ko na way Shuayb daal mooy yow mii daal yow daal <laughs> yow daal naw nga sa bopp daal te aaw nga sa bopp daal ba jàpp ne daal yow li nga nekk gën léegi nag nga war ñu cee woo loolu mooy li gën a siiw lu xam nga yox si am ne neen wax wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in